façon yooyu kanta yi la gaay di wax naan la ay jamono jee boobu mooy de yooyu nga xam ne ci israiliyaat yi rek la jóge diggante yonente sàngam ak yonente sàngam ay ay ay ay cinquante mille ans euh, non non cent la woon ak nàngam loolu moom daraa ci dëgëru waaw daraa ci dëgëru euh, bu leen yaakaar ne àddina bi moom daa daa démboo njaay la lan <laughs> laa xawla yow maam aadama nam doon tol façon nit yooyu ñoom niñ doon tol rek ak par rapport ñun nga xam ne lii diggante bi fi yooyu saa saa ne nit ñi dañuy wàññeeku noonu ay trente mètres ci kaw ñun léegi ñaata la ñun léegi ku mat deux deux mètres sax gars yi i c'est un géant deux mètres <laughs> wayow <laughs> deux mètres day dara ci kanamu ñooy kon loolu di wan ne am dina bii <laughs> moo tax ku jàpp ne waaye boo deewee suba la yawmal qiyaam sa waay <laughs> yow da feebar <laughs> au moins dinañ la suul yow mi dund deux mille vingt cinq tey di la deux ci muharram mille quatre cent quarante sept ci at mu bees mii <laughs> boo moytul di nga dee tey wala ci at mii nga dee un million d'années des millions d'années ñu ngi sa kanam yoo xamante ne voire yoo xam ne àdduna bi tukkee moo tax nag ñi lay wax naan la ki ginnaaw li jot a weesu lu tuuti la naan la di ko tuuti la cinq millions d'années loolu amul waaye cinq millions d'années day dara par rapport àddina bi yàlla bii ni mu yàgge <laughs> waaye kon nag attention quoi kon euh, lii mu ne kon waa ñi nga xamante ne nii jamono yëpp li mu yenu kon bu boobaa imaamu al al al tir al al al al mooy que ne affaire bi ci jamono yëpp la la mooy képp koo xam ne jamono ji nga dund yow li way sa xaal da ngaa faatu te masula topp sa xel ne li nga jihaat yow moom de toute façon te pare woo daw xewoon ah ma dem ci wala sa mu toq minimum sa xel ndax yu xaddisu bihi nafsan nañ ci ñëw léegi. waa léegi loolu mooy nga dogu ci wala boo àggul ci dogu parce que xam nga tax diisu xadiisu nafs moom bokkul ak dogu nag <laughs> waaw xadiisu nafs àggul ci dogu waaw gisoon nañ xadiis Seydina Usmaan bi ku gi ba pare julli ñaari ràkka loo xam ne lam yu xadiis fii mooy du waxtaan ak ci biiru julli ji boppam mooy e, kantaa du bokk ci xolam ay xalaat loolu moom manu nekk manu la ñàkk mu am waaye mooy day jañanteeg moom fexe mu nekk yoo xamante ne nii ci lu baax la wala loo xamante ne lu ko jëme ci biir ci yàlla ak yooyu mais quant nit ki daa amul benn maîtrise ci xalaat yi dal ci xelam loolu amul ci benn maîtrise voilà waaw wala boroom xam-xam ni naan li mu lay wër li nga xamante ne mooy baytul ma'mur lu toll noonu mooy dal ci xolu jaam bi bés bu nekk lu toll noonu ci ay xawaatu ci ay yoo xam ne day toq ci xolam soixante-dix mille waaw yoo xamante ne day toq ci xolom tous les manu ci dara loolu la ko yàlla bëggee waaw loolu loolu lañ wax mais mooy nga ñëw boo ñëwee nga topp ko nag waaw kay di ci waxtaan moo tax mu a yu xaddis bii na sa mooy loo xam ne di waxtaan ak bopp bu di waxtaan ak boppam nag ci loolu nag ci idée bi ñëw mu nekk yi nag di ko luñ bët ak kii waaw loolu lañ wax mais bu dee daa toq noonu après mu fëlandi ko après ko nekk ci julleem loolu loolu moom kenn waxu ko voilà léegi mu ne kon waaye yi nga xam ne lool nag da koo dikkalul kenn li woon masula toog sax di xalaat naan bu jiyaat kawam nangam wala toq ko ci xolam kooku la ne jamono yëpp képp ko deewe noonu yow dee nga ci branche boo xam ne naa naafiq nga même bu dee ne defu la yéeféer defu la comme naafiq pur yi waaw mais loolu ça dépend am na ñoo xam ne ay naafiq pur lañu yoo xam ne nii la mais mais d'une façon générale lay waxe la yéeféer voilà wa in lam yakun kaafiran waaye nag niroo nga ak ci sa jëf jooju ak sa loolu nga masulaa toq niroo nga ak nag ah naafiqi taala alam kanta al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu wax ci al-Minhaj mu ne lii imam wa hadha alladhi qalahu ibn al-Mubarak <laughs> man maata walam yawzu walam yuhaddis bihi nafsahu maata ala shu'batin min nifaq qala Abdullah ibn al-Mubarak fa nura anna dhalika kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii imaam ibn al-Mubarak ne loolu nag gis nañ ne loolu jamono yonent bi alayhi salaam la woon loolu lañ jortu daal mu ne wa qaala mu ne lii nag ibn al-Mubarak wax loolu lu mën a yenu la lu wax ji mën a yenu la waaye nag waqad qaala ghayruhu de keneen ku dul moom rahimahullah wax na wute gooy ne innahu am te loolu wax naa la mooy li gën a dëgër ne non non non affaire bi c'est pas jamono yonent baay saa sama yonent baay saa sam xeetam yëpp la doon waxal saxaaba yi nag ñoom ñoo ci njëkk a parce que ñoom ñoo dund ak moom waaye ñeneen ñëpp ngi ci seen gannaaw tabarak waaw kënal yi daay jooy wal muraadu léegi nag bu boobaa bu jooy bi lan la ci jublu comme l'imam al-Qurtubi wax see léegi am na man fa'ala hadha faqad ashbaha al-munafiqin al-mutakhallifin ala al-jihad fi hadha koo xam ne sa dund nga ba faatu masula toq ci sa xol kene yow jihaad di nga ko def kooku mu ne waajooju daay niroog naafiq yi nga xam ne ñoom ñooy wuute jihaad am ñu toog bañ a ko seen xol seen yaram yëpp toog ci melo kii ndax fa inna tarkal jihaad yi ahadu shu'ab an-nifaaq ndax bàyyi jihaad bokk na ci benn ci branche nifaaq waaw comme ni ko leen saa sam leerale fii wa mu ne wa fii haadal yi léegi mu dugg ci leneen eh, Imaam An-Nawawi nag di di di wax ci yeneen yoo xam ne kon lii suñu lëkkaaleem mooy kon jihaad eh, ak buntu bi bala ñu jàll àgg li muy àggale li muy wax. buntu bi dax gëneelu jihaad mooy jihaad àgg na toll na fa borom bi loo xam ne képp mayul ken nga dund ba faatu bépp jullit dund ba faatu te masula toq sa xel ne amaana di nga ko def bu présenté wu wala bu mbir yi jàppandee yow masoo xalaat loolu masula toq sam xelal masula yitteel borom bi yoneen saa sam xamal ñu kene kooku faatu na ci branche bu nifaaq kon mooy ne ko fii kon kon yaa sori na fa fa borom bi tabaaraka wa taala ngëneelam rëy na waaw léegi buñ paree ci lool imaamu Nawawi nag rahimahullah muy continuer mu ne wa fii hada al xadis xadis bii dañ ciy jànge na man nawaa fi'la al ibada waaw parce que moom boo seetloo moom ni mu te firi euh, walam bi bihi nafsa mooy koo xam ne yéenewu ko woon am loolu yéene ne ah moom de fas na yéene jihaad bu dee présenté wu na mu ne hadis bi yoon dañ ciy jànge même après affaire point boobu dinañ ci ñëwaat après parce que xatara bi baali yuhaddisu hadithu nafs wax nañ la sànq Euh, ak yéene euh, mooy antichambre euh, yé antichambre yéene la quoi àggoo ci yéene dëgg-dëgg <laughs> léegi mu ne kon wa fi yàlla xadis ci bi anna man nawaa fi'la ibaada képp koo xam ne ja dafa dafa yéene jëf ab benn jaamu yàlla fa maata qabla fi'liha laa yu yutawajjahu alayhi min ad-damm maa yutawajjahu ala man maata walam yanwiha mu ne dañ ciy jànge képp koo xamante ne nii dafa yéene benn jëfu jaamu yàlla o léegi nag mu génn àddina laata mu koy jëf kooku kenn du ko jëmale li nga xam ne mooy ak ŋàññ comme li nga xam ne noonu lañ koy jëmalee ci ki nga xamante ne mooy dafa faatu te yéenewul woon jaamu yàlla jooju léegi nañ leen dina indaale exemple yooyu nañ continuer mu ne waxat ixtalafa léegi loolu mooy par exemple aj xam nga waa ji nga xam ne mas na yéene moom ne moom moom aj moom bu ko manee ah, mu jàppandi insha allah na ko def ak ki nga xam ne jullit bi nga xam ne loolu masula traverse masula bokk sax li muy yéene waaw que même bu ko amoon dafa du def leneen lay nekk ndax ñaar ñooñu mu nekk mooy ku mujj kii dañ koy ŋàññi yow lan moo tax farata gu toll noonu ah, yow masoo ko sax kii masoo ko yéene lu baax ne boo ko mënee diñ ko def ah loolu mooy lan. alors que ki nga xam ne da koo mas yéene ah mu génn àddina te mënagu ko ko kenn du ko naa ni alors que waa ji nga xam ne masu koo yéene du tout bokkuloon sax ci ay waaw moom bee mu ne bu amoon ni milliard santé de fer kaaba ga du fa mas dem bokkul sax ci programme am bokkul ak ki nga xam ne programme na ko waaye dafa ñàkk loolu bëgg na ko ak koo bëgg bu déggee bu gisee kaaba ngi fii fenn wala ci tele yi wala dégg ku naan makk day day kontaan naan est-ce que ay ñaanal leen ma waaye foofu ma dem fa waaye mu faat xam nga kooku ki nga xam ne bu ñuy wax yooyu sax mu naan euh, non saa euh, yi Las Palmas oh, waaw xam nga kooku xam nga ñoo ñaar noonu wute nañu voilà léegi nag mu continuer mu ne waqad ixtalafa naa mu ne suñu mbokk yi di Shafi'i yi nag wute nañu. rahmatullah alayhi fi man tamakkana min min min as-salati fi awwali waqtiha fa akhkharaha bi niyyati an yaf'ala fi athna'iha fa mata qabla fi'liha aw akhkhara al-hajja min ba'da at-tamakkun ila uh, sanatin ukhra fa mata qabla fi'liha hal ya'thamu am la <laughs> mu ne nag suñu mbokk yi di Shafi'i yi wuute nañ waaw waa ji nga xam ne daa jàppandi ci moom moom comme ñu ne tisbaar dugg na wala tàkkusaan sauf que comme que waxtu muwasaa la mooy xam nga tisbaar waxtu gudd la c'est pas comme Sénégal li naan deux heures quatorze à Dakar quatorze heures quinze euh, deux heures quatorze quinze bopp euh, moo julli tisbaar léegi bu may jotee sax ñenn ñaan i man man julli bi raw na ma kooku xamul parce que xamuñu moo tax ma ne tisbaaru Sénégal lu bari sax day day jot balaa quatorze heures en tout cas bu Dakar parce que boo demee ci région wute voilà mais bu Dakar ci boppam tisbaar dina jot avant quatorze heures quatorze bi ñu def loolu c'était pure l'administration ñoo ko fi defoon foog naa bu ma juumul dama dégg mas naa ko dégg ñu naan xaw ma c'était ça date de l'administration coloniale bi fi woon loolu nag man vérifié wu ma ko mais daal lu mu ci man di doon mooy li ma leer te loolu moom vérifié wu naa ko mooy ne tisbaar day jot te quatorze heures quart et quart jotagul léegi waaye comme ñu nekk tisbaar heures trente la wala nañ jox quatorze heures et quart bi rek ngir simplifier waaye sauf que balaa tàkkusaan di jot loolu lépp heure tisbaar la waa ji ne bon quatorze heures jot na bon na xaar waxtu yu dugg na mais na xaar dina ko julli yéene nag dina ko julli ci kanam waaye à quinze heures mu faat te mu ngi biir waxtu yi ak ki nga xam kooku benn misaal ak ki nga xam ne lépp yemb na ci moom ngir aji wàllu yëru gouvernement lu mu fa demeeg yooyu yëpp am na ko waaye mu ne boo at mii moom bon fekk at mii ñu génn nii am na dul xijja bi lañ génn dugg ci muharram moom manoon na te jamono yi ñuy inscrire yëpp fekkoon na léppam kii voilà manoon na sax poser ay vacances boppam la yor na def yooyu yëpp mais mu ne boo damay xaar damay xaar ba beneen yoon quoi mais yéene ko def après nag euh, mu faatu dimb balaa at gi ñëwaat waa mais kooku daa fe kooku est dañuy jàpp ne waa ji dafa bàkkaar wala déet waaw mu ne wal asaxu indahum li gën a dëgër ci ñoom sax ñu mbokk sa annahu la yasamu fil hajji duna salaa waaw ñu ne du du annahu yasamu fil hajji duna salaa ñu ne ñoom li gën a dëgër imaamu Nawawi ci mooy day euh, bàkkaar ci wàllu aj ajji moom day bàkkaar parce que le mu yéexe ko noonu euh, contrairement ak julli dinañ ñëw léegi après waxu imaamu Nawawi bi lu yéeme la ci ku mel ni ñoom dama <laughs> bàq na bi ñuy wax kitaabul xaj xam nga romb nañ ko fi do boo sax ngëyee li doon dox waaye waxoon nañ ci tuuti est-ce que nañ ko yéexee bi xam nga saa yi ñoo ne woon mënoon nañ ko yéexee boo ko ñoom loolu moom mooy waxoon nañ la moo gën a dëgër waaye nag li gën a sàmm boo ko mënee na ko def bu ko xaare léegi yow ñu mel noonu ne la mën nga ko yéexal bar dan lañ la man a wax ne boo yéexa boobu nag boo ci faatoo alors que yéene woon nga ko léegi da ngay bàkkaar mu ne loolu moo gën a dëgër loolu yéeme la ci waxu imaamu Nawawi rahmatullah alayhi léegi kon léegi nañ continuer mu ne eh, mu ne li anna muddata salaati qariba léegi lan lañ layele lool que ne bu dee aj day day day bàkkaar le que boo waroon na ko def mu muy xaar après faatu ada pour bu dee julli bi mu ngi ci waxtu wi ne woon waxtu wi dugg mu ne dina ko def faatu ñu ne ndax euh, diirëb julli bi xariba lu jege la waaw fala yunsabu ila tafritin bi ta'khir kooku du ñu ko askanele que ne dafa gàttañlu ci yéexigum que ndax loolu di xilaafil hajj contrairement ak waqiila mu ne am na beneen wax lool wala lay wax seen mazhab yi ci am nee na bii moo gën a dëgër biñ génn yasamu fii ma am ñu ne ñaar yëpp la ñuy bàkkaar beneen yi waqiila am ñeneen ñu ne laa yasamu fii ma dara lu ñaar yëpp bàkkaaru ci waqiila yasamu fil hajji shaykhun duna shab mu ne am na ñoo xam day ne bu dee mag la moom day day day day day day day day bàkkaar ah parce que moom xam na ne bareet li ko dese bareetul lu tax mu nekk fi di xaar duna sab contrairement ak jeune bu dee jeune la boo xam ne yéene woon na bon aj man na ko mais mu ne bon après da koy yéexe far mu faatu kooku ke du am bàkkaar walla alam waaye lii nii lii la Imaam An-Nawawi wax waaye mbir mi lenn la mooy gis nga avis bi ne laa ya'samu fiihimaa loolu mooy li gën a dëgër waaw loolu mooy li gën a dëgër parce que nan la ñuy waxee euh, euh, euh, même bu dee ne moom dane bi ne bu aj bu dee aj day day bàkkaar bu dee julli bi du bàkkaar loolu moo gën a dëgër waaye loolu gënul loolu ginu la dëgër moo tax ma ne lan waxu imaamu Nawawi bi affaire bi lu yéemee yéeme la ci ku mel ni moom ak Shafi'i yi sax ñoom ñoom li nga xam ne loolu lañ jàpp ne alxajju ala taraaxi que ne aj mooy du lu gaaw ci lu c'est pas obligé que man nga ko ren c'est obligé nga def ko ko léegi nga def ko ci at woom waaw kon nag loolu ñooñ ñooñu may maye ne loolu te loolu wax gisoon nañ boo yaata luñ ko woon te dalil que ne loolu na moo gën a dëgër même bu dee ne waa jumhur ci Hanafi yeeg que ne non affaire bi mooy bu ko manee da koy gaaw def parce que ndigal la te ndigal da koo war a def da ko war a gaaw def te kenn waxu ko ne day xaar dina fekk dundu ak ñi waxoon yooyu loolu lu ñu mën a dégg la mais ñoom dañoo teg la woon jëfu yonent bi sallallahu alayhi saa saa ubbi na Makka l'an huit te ajiwul nga ne l'an huit bon xam naa nangam te boobu Attab ibn Asid la defoon mu mu jiite aji waaw bi mu ubbee euh, kii bi euh, mu ne woon son gouverneur ala nekk radiyallahu anhu ba pare l'an ko mu yónni Seydina Abou Bakar radiyallahu anhu ah, euh, loolu kon ba pare mu def ko laa diis loolu ngay wax ne bu doon ne ba jàppandee la nga koy def kon yónnee saa sax def na ko bu yàgg bon ñeneen ñi am duñ ko toon bon ah waxoon nañ la ko ne ñoom dañ ne bon parce que loolu li taxoon mooy xërëm yi fa ne woon yónnee saa sax imagine ngeen muy dem di aji di wër xërëm yi foofu nekk fa daa doon ñoon Seydina Abu Bakar ba pare arabe yi dañ doon ñëw di agsi ak nañ doon aje ñenn ñi def ay yaramu neen ñenn ñi di ëndaale seen i xërëm yónnee saa sax xalaatoo muy ajak ñooñu waaw. léegi mu ab benn année tampon boo xam ne Seydina Aboubacar la yónni ngir mu dem ba pare yónni Seydina Ali ci ginnaaw mu ànd ak moom ànd jël suuratu baraa yu tawba yi jàng ko foofu bu Seydina Aboubacar ne Seydina Ali ak yu bari ñoom Abu Hurayra wër leen ci tànt doxal wax digalu yonent saa salaam kene an laa yahujja ba'da al-'aami mushrik kene à partir de année bii di l'an neuf benn bokkaale kat yàlla dootul ajati ci kaaba yeneen loolu la bëggoon a ba pare mu dóor a ñëw aj loolu mooy ngant yi mu amoon alors que euh, euh, keneen ku dul moom amoo ngant boobu gis nga ñooñu tamit seen wax ni mu dëgëree moo tax ma ne la ñoom seen wax waa jumhur ñooñu seen wax bon waa euh, c'était poire coupée en deux ah voilà Hanafiya yi d'une part bon ah, Hanafiya Maliki yi d'une part Shafi'i Hanabila yi de l'autre part mais waxoon naa la que ne en waxu Shafi'i yi gën a dëgër mais bon mais li gën a sàmm mooy wax bi nga xam ne moom la waa Hanafi yeeg Maliki yi rahmatullah alayhi wax ne loolu nag boo ko mënee na ko gaaw def bu fi nekk yow di ko xaaree voilà ndax yu mel nii kañ ngay faatu ak sax la nga maroon est ce que ko man a ci ëllëg waaw ndax yàlla yembalal na la ko jamono jii kon jamono jii la la ko laaj. waaw alors que man ngaa xaar di di di di waat sa commerce bi wala la nga yaakaar mu ngi dox sa sa affaire ya sa sa sa mbay mi wala sa moom fluctué mais mbir mën na ñëw euh, bu yàggu la ah. fii quelques mois nga ñu yàq lépp waaw ba dëkk yàlwaan waaw ngay naan é man de daaw ndeysaan nii de bu doon bu doon bu doon tey aji woon naa wa yooyu yëpp nag moo tax loolu daal lu am am solo la lee moo gën a dëgër mais lii moo gën a sàmm insha allahu taala loolu moo tax waxu imaamu Nawawi bayee moom mu mu yéeme lool wax bi muy wax nag ba pare naan ñu ne laa yasamu fiihima ñoom ci Shafi'i yi loolu moo gën a dëgër benn lañ bàkkaar bu ci julli ju ak ju ci parce que yooyu yëpp dañ koo man mooy sharia moo leen ko permettre voilà <laughs> waxtu mu wastan la boo xam ne sharia moo ci waxtu yi yépp intervalle ba man nga koo def nga faati ci waxtu yi nekkoo gàttañ lu non waaw kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam ah xoolal liñ doon a sànqaan nañ ñëw ci azm boobu mooy walam yu xaddis man maata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi maata ala shu'batin min nifaaq al imam as-San'aani rahimahullah mu ne fii dalil la boo xamante ne Cheikh al Éthiopie mu ngi indi waxam ji di ko toxal bi muy sarah hadis bi rahmatullah alayhima mu ne qaa wa qaala as-San'aani mu ne al-imaam as-San'aani rahimahullah nee na fiihi daliilun alaa wujuubi al-azmi alaa al-jihaad wa alhaqu bihi fi'la kulli waajibin waaw qaaluu fa in kaana min al-waajibaati al-mutlaqa kal-jihaadi wajaba al-azmu alaa fi'lihi 'inda imkaanihi wa in kaana min alwajibaati almuwaqqata wajaba alazmu ala fi'lihi 'inda dukhuli waqtihi wa ila hadha dhahaba jama'atun min a'immati al-usul wa fi al-mas'alati khilaafun ma'ruf qaala wa la yakhfa anna al-murada min al-hadith huna anna man lam yaghzu bil-fi'li lam yuhaddith nafsahu bil-ghazwi maata ala khaslatin min khisaal an-nifaaq fa qawluhu wa lam yuhaddith nafsahu la yadullu ala al-'azmi alladhi ma'naahu 'aqdu an-niyya ala fi ala al-fi'li bal ma'naahu huna lam yaxtur bi baalihi an yaxzuwa wala haddata bihi nafsahu walaw saa'a min umrihi walaw haddataha bihi aw xatara alxuruuj aw xatara alxuruuju lilgazwi bi baalihi hiinan min alahyaan xaraja min alittisaafi bi xaslatin min xisaali nnifaaq wa huwa nadiiru qawlihi sallallahu alayhi wa sallam summa sallaa rak'atayni laa yuhaddisu fiihimaa nafsahu qaala ay lam yaxtur bi baalihi shay'un min al-umuur wa hadithu nafs ghayru al-azm wa aqdu an-niyya kon mu ne wa dalla ala anna man haddatha nafsahu bi fi'li ta'a thumma mata qabla fi'li annahu la yatawajjahu alayhi 'uquba man lam yuhaddith nafsahu bihi asla boroom subulu salaam mooy asamaani shara bulughul maram asanaani <laughs> dëkkoon fii ci yaman rahimahullahu taala mu ne nag hadith bi dalil la wax naa la ñoom imaamu Nawawi boo seetloo dañ ko tekkee ne walam yu hadith mooy amul benn di di dogu waaw doguwul ci mbir mi waaw doguwul que dina ko def yu bés bu présenté woo en tout cas loolu mu ne hadith bi rahimahullahu taala moom imaamu Sanaani tegtal la ci farataayu dogu ci jihaad mu ne nag ci hadis bi dañ koy del yóbbu de defaale ci bépp jëf boo xam ne jëfu farata la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ne bu dee yu war yi la yi nga xam dañoo joyu comme jihad kooku dafa war mu daal di ciy dogu que ne dina ko def bu dee ne inda yi bu dee ne jàppandi na bu dee nag yi nga xamante ne yu war la mais yu ñu dekk ci temps la comme julli ak aj loolu wajabal azmu daa war mu dogu ci ala fi'li ci jëf ko fii du inda duxuli waxtu bu julli waxtu julli jotee woo xam ne daa gudd comme tisbaar ak tàkkusaan waxtoom yaatu bu boobaa bu waxtu yu duggee na nga fas yéene ne di nga ko def waaw mu ne ci loolu ci la mbooloo ci waa a'immatul usul jëm mu ne masala bi nag am na wuute boo xam ne euh, bu ñu xam la bu siiw la waaw wa fil mas'alati xilaafun euh, euh, ma'ruf waaw mu ne masala bi am na wute boo xam ne bu ñu bu ñu xam la léegi mu ne moom al imaam as-San'aani rahimahullah mu ne nag mu ne waaye walaa yaxfaa nëbbuwul anna al muraada fil xadiis te nag bon xadiis bii nag li ci yoreen saa saam jublu eh, na man lam yaxzu kë képp koo xam ne eh, deful gazwa mooy xarewul ci jëf bu leer walam yuhaddis nafsahu te waxtaanu ceeg boppam bil ghazwi bakkanam ak boppam ci euh, xare maata koog day faatu ci ab benn ci jikkoy naafiq yi mu ne wax jim ne walam yuhaddis nafsahu loolu laa yadullu ala al azmi alladhi maana aqdu niyya ala al fi'l mu ne loolu nag tegtalewul mukk waxtaanul ak yenn saa sax waxtaanu ceeg boppam loolu tegtalewul que ne mooy dogu de comme ni nga xam ne nit ki lay dogoo ci jëf mbir mu ne maanaam mooy rotul ci toqul ci xelam ci baalam benn yoon ki mu xare te waxtaanu ci boppam lool la même bu dee benn yoon la ci dundam loolu bu ko masee def benn yoon ci dundam wala mu toq benn yoon ci dundam que ne ah xare bu jàppanoon dina ko def ci jamono ju man di nekk kooku génn na ci di jikkowoo dara ci jikkoy naafiq yi mu ne loolu mooy mooy li niroog te loolu waxoon nañ ko sànq mooy xadiisu Seydina Usmaan bi radiyallahu anhu ku jàpp jàpp gi eh, ba pare eh, eh, comme jàpp yoneen saa salaam mu julli ñaari rakk yoo xam ne du ci waxtaan ak boppam loolu la dañ koy jéggal li nga xam ne mooy li jiitu woon ci ay bàkkaaram kon loolu mu ne loolu la quoi waaw alors que bon moom nag loolu da koo tekkee ne lool mooy waa ji buy julli bu dara rot ba bi yi say min al umur loolu waxoon nañ la ne insha allah loolu tekkiwul lool parce que loolu nit ki dafay amul maîtrise que mooy waa ji buy julli mu julli ñaari bàkk yoo xam ne amul benn xalaat bu ñëw ci xelam lool mënu koo maîtriser xalaat yooyu mënoo ko maîtriser li ñuy bañ mooy li leen sa baaxee saa wala ñu xaaj nit ñi na ko muy discussion di di di di ñëwaat xalaat bi ñëw ba mu teg ko fa nag di ci xalaataat di ko loolu lañ ko tere mais quant à mu rocc xolam loolu lañ cee mën dara loolu bu ñu yàlla naroon a jaamu yàlla loo ci loolu loolu da doon jafe lool te borom bi laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha borom bi du dal benn jaam euh, jëf lu dul la nekk ci capacité waaw alors que nag xalaat yi topp sa xol yow amoo ci maîtrise li ñu nga li nga am maîtrise mooy nga topp ko nag waaw xam nga mën nga toog nii rek sa xel am lu ci ñëw saay te gars yi dañ laa wóolu wóolu boo xam ne même gaa yi buñ la gisee gars yi buñ ñëwee fekk la ci biir sax dañuy am njort bu rafet ba mais comme que ñoom ñëpp dem nañ fu sori leer na la te ñoom du ñu tëj seen bunt yi dañ koy delloo kese parce que nee nañ fii daa wóor mais doo dem ubbi amul caméra amul dara xam nga fa yàgg nga faa dem xam nga fa seen coffre yi nekk mais doo dem jël foofu léegi nag wala yu mel noonu ay bàkkaar di rot ba pare nag nga ñëw nag di ci biir saal nag di ci lool lañ la tere naan waa di ci ji waaw loolu day war naa am solo moom ah nga nekk di xalaat loolu ci biir julli ji alors que ba léegi après yu bari biñ ko tari sax doo xam lan nga tari ak tamit fooye loolu lañ la tere mais que jëkk rek ab xalaat ñëw rot après nga jañ ko waaw mu dem loolu moom kenn mën la koo tere parce que loolu daanaka daa xaw a nekk loo xam ne lu jomb nit ki ñu naan ko loolu euh, euh, fexeel loolu waaw dëgg la bu dee ne yow boo tax euh, préparatifs yi ñu lay laaj bala ngay julli nga ci ngay so léeg-léeg aljamu ala allah ak yi mel noonu day tax julli ji boo ci duggee nga dugg ci géej yoo xamante nii borom bi kese ngay ngay mais loolu du ñëpp ko man voilà borom bi kese waaw te nekk sax ci borom bi kese teewul nga nekk ci leneen boo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne man damay waajal teg sama stratégie de guerre alors que maa ci julli voilà. loolu <laughs> ci yàlla la ndax li i'la'i kalimatil ilah ngir yëgati kalimatu la ilaha illa allah moo tax lii ko imaam samaani di tekkee amaana loolu lu gën a dëgër te ne mooy rotul ci xolam noonu kese waaw mooy mais bu ñëwee mu ciy discuter moom téye ko fa nag waaw waaw wala nga jekki di julli allahu akbar sa waay fa pochette bi nga doon seet daa mel ni fee la nekk au lieu nga dàq ko concentré wu sa julli yow nga continué daa mel ni après di xalaataat ci biir julli gi waaw ndax ba ma jógee fee bi ma dugg si daa mel ni xalaat bi li mu wax noonu la après nga pare ngeen allahu akbar boo paree fu ñu la sawaay looloon tari wax dëgg yàlla xamoo ko <laughs> waaw loolu loolu lañ tere kon en tout cas fii liñ la bëgg a wax mooy. lii walam yaxzu man maata ku faatu walam yaxzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazw mooy loolu li ko ñoom Imaamu Nawawi di tekke loolu tamit lu mën a nekk la te ñu bari loolu lañ ko kii mooy en tout cas nga am yéene boo xam ne que ah bu amoon de bu doon présenté wu na doon naa ko def waaw waaw mais en tout cas yéene bu baax boobu mu rot sa xol te tamit mu nekk loo xam ne dañ cee ànd parce que man nay rot sa xol ci loo xam ne àndoo ci ah. parce que naafiq bi loolu mën nga ñëw rot ci xolam ah, yow xam nga ne nekk fii lislaam bi nga ne jullit nga ba pare ah, eh, loolu eh, jihad bi doo dem loolu daa bu ronnee ci xolam est tax moom mu ànd ci il faut waa ji gërëm ko te loolu day xaw a jegeeg nag niya ji après ans mu boog foog mu ànd waaw waaw comme julli waxtu yooyu bu ko amee nag léegi te lool présenté wul bu génnee àddina kooku deewul ci li nga xam ne mooy branche di benn branche ibraazu li nga xamante ne mooy nifaaq kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala